mooy iskal imaamu muslim kese ko solo ñu ne déedéet di al imaamu ahmadu ibnu muhammad daal dina solo na ko al imaamu abu daawud at-tirmidhi al imaamu rahmatullah alayhim ñoom solo nañ ko na ko al imaamu ibnu maaja <laughs> mooy waa sunan arbaa solo nañ ko imaam ak kii kese mooy eh, waa kutubu sitta dañ koo soloo ba imaam al Bukhari boo ci boolee imaamu Ahmad mooy imaamu Ahmad mooy budul woon moom al jamaa comme niñ la ko waxoon selon al imaam al Majd ibn Taymiyya rahmatullahi <coughs> al imaamu Muslim mu ngi ko indi ci kitaabul baabu tahriimi isbaalil izaar mu ne haddasanaa Abuu Bakr ibn Abii Shayba wa Muhammad ibn al Musannaa wa ibn Bashaar mu ne hadiis bi jëlee na ko ci ñetti sëriñam.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 al-Basri di Bundar rahimahullah rahmatullah ala al-jami' qaalu mu ne ñoom ñëpp nee nañ haddathana Muhammad ibn Ja'far ñoom ñëpp ñu ne ki leen nettali mooy Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawla Abu Abdillah al-Basri sii da woon ci Gundar rahimahullah alayhi an Shu'ba mu jëla ko ci baay jiit leen di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward mi ngi gisoon eh, Abu Bistam amirul mu'minin al-Basri rahimahullahu ta'ala an Ali ibn Mudrik <laughs> <laughs> Ali ibn Mudrik Allahu akbar Allah <laughs> rien n'est au hasard an Ali ibn Mudrik mu jële ci Ali ibn Mudrik an-Nakha'i thumma al-Wuhaybi al-Wahbi al-Wahbili voilà <laughs> al-Wahbili al-Kufi rahmatullahi alayhi muy Ali ibn Mudrik rahmatullahi alayhi an Abi Zur'ata moo ko jële ci Abu Zur'a ibn Amr ibn Jarir ibn Abdillah ibn Jabir al-Bajali al-Kufiyu rahimahullah xam nga sàllale bii nii Shu'ba an Ali ibn Mudrik an Abi Zur'a yaa ngi koy ko ah, waaw saa yow lan nga bëgg ma fàttale ko li moom sax <laughs> way <laughs> yooyu yaakaar ne sàllale yooyu wax nii war nga ah way jàppoo ci dara waaw <laughs> dañ rek pour mu jàll quoi mooy hadiisu Seydina Jarir ibn Abdillah bi mu noonu yonent way saa saam keroog fatxu Makka dana ma yaa Jarir istamsitin naas Jarir noppi loolu nit ñi après mu ne laata laatar jon bokk na la mu wax te xutbaam ya discours laa ba yonent way saa saam laatar jon ba'du kuffaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'd bu leen dellu sama gannaaw ngeen nekk ñoo xam ne dañuy làmbaayoo euh, rango ay jaasi waaw di jëf jëfu yéeféer yi di rey ñenn ñi di dóor doq ñeneen ñi jàllale bii la woon sëy naa mu jële ci Ali ibn Mudrik mu jële ko ci Abu Zur'a Abu Zur'a bi euh, euh, parce que moom sëtu kii la sëtu kii la euh, Jarir ibn Abdillah Abu Zur'a ibn Amr Amr ibn Jarir Amr di doomi Jarir ibn Abdillah al-Bajali Yusuf hadhihi al mooy baayam moom Abu Zur'a voilà <laughs> ah, kon <laughs> an Abi Zur'ata kon sëtu Sayyidina Jarir la ibn Amr ibn Jarir al-Bajali al-Kufi rahmatullahi alayhi Abu Zur'a ci la siiwoon léegi kon an Xarasha ibn al-Hurr moo ko jëlee ci Xarasha ibn al-Hurr ibn Qays eh, rahimahullahu ta'ala nga xamante ne <coughs> mbokku kii eh, eh, ñoom mooy waa Banu Fazara voilà al-Fazari al-Kufi rahmatullahi ala al-jami' léegi moom mu ne an abi Dharr moo ko jëli sayna Abu Dharr an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala thalathatun la yukallimuhum Allahu yawma al-qiyamati wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim qala fa qara'aha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam thalatha mirara qala Abu Dharr khabu wa khasiru man hum ya rasulallah qala almusbil walmannaan walmunafiqu silatahu bilxalifi lkadib voilà kon mooy waajango walmunafiqu silatahu waaw walmunafiqu silatahu bilxalifi lkadibi kon eh, loolu lu ama am solo la mooy kon eh, eh, lii nii hadis bi kon nii la ko al imaamu muslim daal di indi léegi xadis bii nii gis nga xadis sayna Abu Hurayra bi Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yanzuru allahu yawma alqiyamati ila man jarra izarahu batara gis nga xadis boobu muy moom lañ gisoon xadis six cent seize boo demaatee ndax foofu dañ fa taxawoon ne dinañ gis après que ne ñetti ñi yonent bay saa saam bi wax ce ne sont que tout simplement ah waxul ñi nga xamante ne nii mukk waxul ko euh, euh, ke rek rek rek ki nga xamante ne nii ñi yàlla dul xool yowmal qiyam que man jarra isaar wu batara ñu ne la am na ñeneen ñoo xam ne yeneen xadis tuddaal woon nañ la xadis naa Abu Hurayra bi Abu Zar bi ne moom soloo na yonent way saa saam ne ñett ñoo xam ne yàlla du wax ak ñoom yawmal qiyam du xoole jëme ci ñoom xamu jëmu yërmande te du leen setal ci seen bakkaar ya te am na mbugal moo xam ne moo leen di metital waaw mu wax ko ñetti yoon Seydina Abu Hurayra ne xaabu waxasiru fay boo fàttale ko loolu lii du loo dóor a dégg boobu taxawoon nañ ci yaatal est ce que ñooñu ñuy kese lañu gisoon nañ yeneeni xadiis yoo xam ne li ma loolu la ñëpp comme ni ko al imaam al indi woon ci wallahu taala alam kon fii nag ginnaaw kon loolu moo tax hadis bi jaruñ ci duggaan noonu ndax boo demee hadis six cent seize nga ci gina gis lu gina a yaatu léegi kon lëkkaale bi nag ak bunt bi li tax al imaamu al xaafiz an-Nawawi daal di ko fii indi nii indi ko fii mooy euh, lëkkaale mag bunt bi nga xam ne wa tahrimi isbali shay'in min zalik xaraamal gu ñu xaraamal di buubal leen na ci moo xam machila tuulul qamis wal kummi wal izaari wa tarafil imaama yooyu li ci buubal dara daa xaraam waaye ci ala sabili fi shay ala sabilil xuyala dalay wax ne xadis bii mooy dafa joyu mooy lim la wax rek wax naa la daa njëkkan na xadis bi tënk xadis yi muy indi ci mooy xadis bi Ibnu Umar bi mu jàpp ne moo tënk yii nii nga xam ne moom lañ nekk nii moom lay indi ci ginnaaw mooy yu tar yii ñëpp nga ciy dégg al musbilu izaarahu lool ne mu tënk ko ne li ko tënk mooy xuyalaa ba mu wax fële kon looloo tax al imaam ak ñi ànd ak moom ci vision boobu ñoom lii mooy seen euh, fi la ñuy test euh, fi la sukkandikoo mooy seen sukkandikuwaay voilà kon nag mu ngi noonu quant à li ci des wal munafiqu silatahu bil xalifil kadib loolu yëpp taxawoon nañ ci boobee yaataloon nañ ko almannaan ak li ko borom bi tere ci alquran ki nga xamante ne nii moom mannaan la waaw te borom bi waxoon na laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adaa yéen ni gëm yàlla bu leen yàq seen sarax yi seen yi ngeen di def ngir yàlla di ko génne ci li nga xam ne mooy ñaaxaate ak wax ju ñaaw waaw cim kenn manu fee lekk lu fi waay nara lekk ngeen ne ko dërëf taalibe yii man ni ñu soofe jëlal ñu defee yàlla déet desewoog yàlla baal li ngay wax sa wax ju ñaaw ji nga fi wax wal iyaazu billaah loolu nan nga ko mën a waxee ah nan nga ko mën a waxe waaw ba pare ne jëlal yàlla jox la yàlla joxewul loolu déedéet borom bi nee na loolu du ci nangu dara laa wax bu leen yàq yéen ñi gëm yàlla seen seen seen seen seen sarax yi ak seen jëf yu baax yi yu mel noonu bil manni wal adha yow nga def ko yu ñaaw yi ngay def borom bi nangu ci dara waaw dara du ko ci na <coughs> waaw waaw waaw kon nag loolu loolu waxoon nañ ca al mannaanu al munafiqu silatahu bil halifil kadib narkat bi waat naa ci yàlla waaw lii ko jënde woon waaw lii wóor na laa wax waaw <laughs> ngir jaay rek waaw li jaay rek mbiram di dox gaa yi gëme ko noonu ndekete yoo li muy wax dara amu ci kooku yàlla mere na ko mere bu rëy rëy rëy ba yawmal qiyaam du wax ak moom du ko xool xool bu koy euh, yërmande te du ko setal ci bakkaaram yu rëy yim fi drainer bu indi ko fi tey bu ko fayee loolu bu ko jéggalee nag borom bi wa yatuubullahu alaa man taab te man naa jéggal tamit nit saa mu def dara waaye bés bu ko fayee loolee lii moo koy dal te loolu kon loolu moom lu garaawa garaawa garaaw waaw <laughs> waaw xam nga am na yeneen yoo xam ne shaykhun zan wa malikun kaddaab <laughs> wa ailun mustakbir waaw xam nga loolu gisoon nañu ko foofu di ci limalooñ na la yooyu waaw ci riwaay Seydina Abu Dhar yi euh, yooyu yëpp nag recensé woon nañ ko ci xadiisu six cent euh, li nga xamante ne mooy euh, mooy mooy six cent kon dellul foofu insha allahu taala eh, allahu taala alam al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu wondi hadis bi nga xam ne mooy sept cent quatre-vingt-quinze mu ne wa an ibni Umar radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala al-isbaalu fil izaari wal qamiisi wal imaamati man jarra shay'an xuyalaa'a lam yanzuri llaahu ilayhi yawmal qiyaamah rawaahu abu daawuda wan-nasaa'iyu rahmatullahi alayhimaa bi isnaadin saxiix kon al-imaamu al-xaafidu an-nawawiyu mu teg ci xadis bi waaw mu teg ci xadis bi nii <laughs> mu ne waan ibni omara jëlewaat sayyidina ibnu omar radiyallahu anhuma an innabii muy jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne al isbaalu buubal fil izaari ci làmbaayu suuf yi la concerné wal xamiis yi ak yére yi xamiis yi waaw wal imaamati ak kaala yi ci la waaw man jarra képp kenn nag kon koo xamante ne nii na buubal na shay an dara ci yii mu wax xuyalaa a ngir puukaréwu lam yandurillahu ilayhi yàlla du ko xool xoolu giir ma de yawmal qiyamati bésub taxawaay bi mun na xadis bi rawahu soloo na ko abu daawuda waaw puukaréwug rëy yàlla du ko xool yawmal qiyama mu ne al imaam Abu Dawud moo ko solo wan Nasaa'i ak al imaam an rahmatullahi alayhima bi ci sanad boo xam ne saxiix bu wér la. laaj bu njëkk bi mooy kan moo solo lii ñoom ñaar ñoo ko ëddee nii waaw mooy al Abu Dawud ak al imaam an-Nasaa'i an ñoom ñoo ko ëndee nii nii Allahu akbar xam nga mooy xadiis yi ñu jógoon fee rek Ibnu Umar yi gisoon. 791 bi xam nga côté boobu man jarra saw boo xuya minal xuyala aw xuyala lam yanzurullah ilayhi yawmal qiyaama loolu gis nañ ñi ko soloo ñoom ash-shaykhaani ak ñoom ñëpp ñoom imaam Ahmad yooyu waaye kanta bii nii nga xam ne dafa leeral ne nag ah mbir mi nag lenn la al isbaalu fil izaari wal qamiisi wal imaama loolu al imaamaani yim tudd ñoo ko indee noonu kon di leeral ke kon nag ah kon mu leeral li ñu yàgg wax mooy ne nekk kon buubal bi nekkul lambaayu suuf bi kese mooy yére bi nga sol bu dee benn yére la comme ab xamis la nga teg ko muy buubu ci la nga takk tubay muy buubu ci la waaye imaama gi kaala gi ngay sol bu dépassé li nga xam ne mooy almu'tad li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy ci urf ci aada lool moom lay yem nga def ko ba képp kenn ku la gis xam ni yow dépassé nga les bornes waaye na ko noonu mooy alxam yi mooy euh, kii yi kumm yi ci la bu la nee xamis yi xamis yi non seulement ci suuf waaye ci loxo yi tamit yooyu yëpp mu ne loolu lépp ci isbal lu ci dépassé rek ci buubal la dugg te ci la bokk waaw waaw <laughs> képp ku ci buubal dara borom bi du la xool yowmal qiyam bésu yërmande euh, xoolu yërmande al Abu Dawud mu ngi di ci kitaabul libaas baabun fi qadri mawdi'il izaar waaw nan la ñuy takke dayo fan lay tollu izaar bi fan lay yem mu ne haddathana Hannaad ibn Sari ci jël bi ñu ko gis mu ne nettal nañu Hannaad ibn Sari Abu Sari rahimahullah Hannaad ibn Sari ibn Mus'ab ibn Abi Bakr ibn Shibr ibn Sa'fuq ibn Amr ibn Zurara alkuufiyu alwarraaqu alhanzali addaarimiyu rahimahullah qaala mu ne haddasanaa Husaynun al-Ju'fi mu nekk ñu nettal mooy Husaynun al-Ju'fi di al-Husayn ibn Ali ibn al-Walid al-Ju'fi mawlaahum Abu Abdillah al-Muqri'u rahmatullahi alayhi al-Kuufiyu an Abdil Aziz ibn Abi Rawwaad moo ko jëlee ci Abdil Aziz ibn Abi Rawwaad mooy Abdil Aziz ibn Abi Rawwaad Maymuun ñii ne noo Ayman la ñii ne yaman almakki alxurasaaniyu abou abdirrahman rahmatullahi alayhi an salim ibni abdillah moo ko jële ci salim ibni abdillah ibni omar ibn alxatab radiyallahu taala an iljami an abihi mu jële ko ci baam abdullah ibni omar ibn ah, alxatab ibn nufayl ibn abdil uzza ibn riyah ibn abdullah ibn qurt radiyallahu ta'ala anhu abu abdirrahman sahaba yonente mi alayhi salaam an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala al-isbaalu fil izaari wal qamiisi wal imaamati man jarra minhaa shay'an khuyalaa alam yanzur Allahu ilayhi yawmal qiyaamah voilà nii la ko al imaamu Abu Daawuda daal di indi waaw kon loolu lu am am solo lii eh, kon mu ne wan Nasaa'iyu kanta al imaamu kon loolu imaamul eh, eh, Tirmidhi Abu Daawuda mu ngi noonu kanta al imaamu kanta al imaamu an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi mu ngi ko indi ci kitaabu ziina isbaalul izaar hmm? axbaranaa Muhammad qaala mu ne axbaranaa Muhammad ibn Raafi' al imaam Abu Ah, eh, Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'ayb mu ne axbaranaa xabaara ñu Muhammad ibn Rafi' di Muhammad ibn Rafi' ibn Abi Zayd Saabur al-Qushayri Abu Abdillah az-Zahid an-Naysaburi rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathanaa Husayn ibn Ali gisuñ ko sànq moom lañ gis sànq moom la imaam al eh, Abu Dawud ah al-Husayn ibn Ali ibn al-Walid al-Ju'fi ah moom la moo nekk ni ah Ah, an Abdul Aziz ibn Abi Rawat gis nga daan an Salim gis nga daan Ibn Umar radiyallahu anhuma gis nga daan Umar qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-isbal fil izar wal qamis wal imama man jara minha shay'an khuyala la yanzuru Allahu ilayhi yawma al-qiyamah kon affaire baa ngi noonu kon gis nga al imamu kon ni nga xamante ne nii noonu la ko al imamu Abu Dawud ak al imamu an-Nasa'i rahmatullahi alayhima daal di indi Ah. kon lii nii bokk na ba léegi kon lëkkaaleen ginnaaw njàngat mu njëkk wi ah. bokk na ci ah, mooy yi nga xamante ne nii ci la imaamu Nawawi di indi di wane ne dafa xaram waaye rawatina ci li nga xam ne da koo def ci kooku lay xaram xuyalaa waaw ku buubal lenn lii ba pare day leeral ke ne ndekete yoo isbaal kon du isaar kese buubal du isaar kese xam nga boo fàttale ko six cent seize ba léegi dañ ciy dellu parce que ci lañ traité woon masala yi imaamu Nawawi doon na wax ne ah Muhammad ibn Ja'far at-Tabari di rahimahullah nee na nag mbiri li muy niru mooy ne isaar euh, mooy buubal gi yemul rek ci isaar géeg yooyu mu ne bu dee loolu da ko wax ci xalaat jaru ko parce imaam ibnu Umar radiyallahu anhuma ci boppam soloo na ko xadis boo xam ne imaam Abu Dawud ak An-Nasa'i ñoo ko soloo foofu yonent bay saa saa wax lu leer luy wane ne du izaar kese waaw ne al isbaalu fil izaari wal qamiisi wal imaamati wa man man jarra shay'an xuyalaa lam yanzur Allahu ilayhi yawmal qiyaama waaw fàttalewu fàttaleku lool imaamu Nawawi ne bu dee ne al imaam at-Tabari rahimahullah da koo wax ci wàllu xalaat la ko jàppe ne la mooy jaru ko <laughs> ñun ñoo doon day mel ni danaan ko jaru ko parce que yonent bay wax na lu leer ci hadis boo xam ne Sayyid ibn Umar radiyallahu anhuma moo ko soloo ne al isbaalu mooy buubal fil izaari ci lambaayu suuf la bi ñuy takk digg mu wàcc waaye wal xamiis waaye xamiis booy sol mu wàcc tamit ci la wal imaam ak kaala kon yooyu yépp ci la waaw <laughs> ku ci buubal dara ndax réy réy lu borom bi du la xool li nga xamante ne mooy yawmal qiyaama waaw Allahu akbar Zayd ibn Aslam nag daa am lu mu yokk ci lii dane sama baay daf maa yónni ila ibn Umar arsalani abi ila ibn Umar qultu adxul fa arafa sawti fa qaala ay bunay nee na sama baay moo ma yónni ci Abdallah ibn Umar muy Aslam Aslam mi nga xam ne moo doon liggéeyal baayam di Seydina Omar radiyallahu anhu moo ma yónni ci doom ji di Abdallah ibn Omar nee bi ma ñëwee rek <coughs> mu ah ma ne ndax man naa dugg di laaj permission nee na Seydina ibn daal di fa arafa sawti mu reconnaître sama voix mu ne ma ay bunayya bi ma dugg see mu gis mu ne ma idaa ji'ta ilaa qawmin faqul assalaamu alaykum mu jàngal ko waaw <laughs> ay taxaw ci buntu bi koŋ-koŋ y'a quelqu'un yooyu du dara ah <laughs> y'a quelqu'un ma ne y'a fan assalaamu alaykum nga ran ma y'a quelqu'un rawatina ay jullit ngay waxal yow waaw bu doon sax fa nga ñëw ay yéeféer lañ wala di waaw bopp y'a waaw mais ay jullit <laughs> nga ñëw taxaw koŋ-koŋ comme ni ko ñeen <laughs> yenn mairi defe koŋ-koŋ waaw ana ana Adja Adja mu ngi ci biiram danay ne ah wala Adja xaw a yeew waaw ah waaw kooku ah kooku du Adja Ndogoy waaw damaa xawoon a for bët de déedéet mbir mi du loolu <laughs> kii bi ñu ne adxul ndax man naa dugg <laughs> moom aslam Zayd ibn Aslam mi bàyyam yónni mu ne ko Seydina Omar jàngal ko moo yu mel noonu xale yi buñ koy def xam nga lii mag ay mag dañ koy def mais mag ñeeg xale yi yëpp dañ leen di xamal parce kenn jombul fu ñu lay xamale sunna waaw waaw nga bañ a rëy tamit buñ la ko waxee nga naan waaye lu ciy sa yoon yaa may wax nan laay dugge man nan laay waxee ah du yoon dugg déedéet waroo wax loolu da ngaa war a waaye yow kii di la xamal loo xam ne mooy la yeneen yeneen tubaab yi sax daan ngay mer looy mer problème ah? mu ñëw ne adxul ndax damay dugg Seydina Ibn xam xam ne baatam bi mu agsee mu ne ko ay bunayya ay sama ndoom sama ndoom. idaa jita ila qawmin faqul assalaamu alaykum boo dikkalee ay nit bul ñëw naan leen abu ah, xulat bu doon ñun ñu ne ak koŋ-koŋat ndax yaa quelqu'un am na ku fi nee ah, man naa dugga moo ana diwa yooyu yee du wax ji boo ñëwee ci ay nit faqul waxal assalaamu alaykum waaw kay waxal ne yal na jàmm ànd génn fa in raddu alayka fa qul adxul buñ la nag ci boobu bu la neexee nga door a wax li nga wax ne est ce mën naa dugg waaw mu ne Zayd ibn Aslam mu ne summa ra'a ibnahu wa qad injarra izaarahu fa qaal ginnaaw bi Ibn bi mu corrigé Zayd ibn Aslam waaw mu gis kenn ci doomam yi <laughs> mu gis ko xam naa kooku da dafa dugg si te mu ngi gis waqadin jara mu ngay buubal izaarahu mooy lambaay suufa mu ngay buubu fa qaala mu ne ko irfa izaaraka faqad sami'tu wax ko hadis bi mu ne ko e yow yëkkatil sa lambaay yi suuf yëkkati ko ndax dégg naa yonente bay saam muy wax ne al isbaalu fi l izaari wal qamis wal imaama man jarra shay'an xuyalaa lam yanzur allahu ilayhi yawm al qiyaama yëkkatil sa lambaay yi kon ñu gis ci fii waxaale nañu circonstance jamono ji nga xam ne ci la ko ibnu umar radiyallahu anhu maa waxe woon mu ne ko yëkkatil sa làmbaay bi ndax dégg naa yonent baay saa saa gis nga di tegtaloo boo waxee bi tamit baaxul rawatina yu mel noonu dee ko wax alquran nee na wala loolu loolu moo gën a kii sauf ci nga xam ne soxlawu ko ndax da nga yàkkamti wala tamit circonstance da ngay wax ndax da ngaa yàkkamti léeg-léeg du tout temps ko war a wax waaye ci ci budul loolu li nga xam ne mooy cosaan del delloo say wax yi ngay tere ak yi ngay digle nay dellu ci yaxu alquran wala sunna yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ndax man dégg naa yonent bi alayhi salaatu salaam mu wax kon nag affaire baa ngi noonu de allahu akbar allahu akbar kon lii lépp ah, ah, sauf que ah, bu dee ba léegi mooy wax yi ñu waxoon rek ci xadiis yee mooy kon dañuy gis ne kon buubal gi ci lépp la waaw ci yére yi buubal am na ci ci wàllu loxo yi kummu yi manche yi ci wàllu xam yi ngay sol ba muy laal suuf waaw loolu nag bu dee loolu la yow ku la may complet bu mel wala ta jëndal la yére boo xam ne wala ñawal la loo xam ne dafa buubu da ngay dem ci tailleur bi nga xam wala boo ko man defal sa bopp mu mu mu mu mu mu mu mu lemal la ko ñawal la ko noo xam ne mooy yow na tolloo ngew waaw mais bul ne noo garaawul da koy déformer noo defar moo ko boo ko joxee tailleur bi mu ñaw ko ñaw bu rafet kenn doo mu xam ne sax ñii la toloon wala mu daggal la ko bu dee da ko war a dagg bu rafet defal la ko waaw loolu jënd ko sunna bul jënd bëgg sa bakkan ak topp naan noonu koy kii man nga koo def mu gën rafet na meloon tam boo ko defee ci lay rafet le ndax la yonent bay saasaam jàngal loolu moo rafet waaw waaw kene o oh, bi gudd na wala nangam moo kon nag jaru ko quoi parce que ça va bon ça va défigurer euh, li yëre quoi léegi yow yëre bi daal taaraayu réew yére bi daal yow ngay concerné moom moo ëpp ci yow solo daal jàngaleem yonent bay saa saa a ma déet waxuma lool wala ah déet <laughs> ah, <laughs> ah boo ko waxul it loolu nga jëf waaw sa wax lool lay tey yenu mu ngi noonu kon nag loolu nañ ci bàyyi xel wala imaama ak kaala yi kaalaw sunna la waaye nag bu mu ëpp de bu mu ëpp boo ëppee la nga xam ne def ko ba lépp buubu